seyduna hilaal ibn umayata ibn aamir ibn qays ibn abdil alam ibn aamir ibn kacb ibn waaqif al ansaariyu al waaqifi radiyallahu taala anhu wa ardaa moo doon hilaal di doomu ku ñuy wax Umayya Umayya di doomi Aamir di doomi Qays Qays di doomi Abdul A'lam Abdul A'lam di doomi Aamir Aamir di doomi Ka'b Ka'b di doomi Waaqif al ansaar yi gis nga ci waa banu Waaqif Ka'b ibn Waaqif moo tax ñu naan ko al wa huwa min al ansaar radiyallahu moom Hilaal ibn Umayya comme ni ñu ko gisoon ci jataay bi weesu bi ñuy gis tarjama Seydina Muraara ibn Rabii radiyallahu taala anhu waxoon nañ li dëgër mooy shahida Badran ñoom ñaar fekke nañu Badr muy ghazwatu Badr comme ni nga xamante ne ci li gën a dëgër comme li imaam Ka'b Malik Seydina Ka'b Malik daal di wax waaw ci nettaleem bu gudd boobu te ñu war ko gis bu ñuy gis tarjamaam insha allahu bi nga xam ne ci la laaj ne leen nee na ñu tuddal ma fa zakaru lii rajulayni saalihayni qad shahida badran waaw fiihima uswa wala iswa loo ci wax baax na mu ne ñu tuddal ma ñaari góor ñu baax waaw ñoo xamante ne fekke nañu Badr ñaar ñoo xamante ne ñu baax fekk nañu Badr doy nañ ma ñooñu doy nañ ma royukaay ma roy leen mu ne kenn ki mooy Muraaratu ibn Rabi' keneen ki mooy Hilaal ibn Umayya al-Waaqifi kon fekke nañ Badr te loolu yàggoon nañ ci ci jotaay bi weesu bi ñuy def tarjama Seydina Muraara eh, eh, eh, ibn Rabi' moom mii nag ah, Seydina Hilaal ibn Umayya al-Waaqifi bokkul ak nag Hilaal ibn Umayya al-Xuzaa'i al-Ka'bi kooku keneen la waaw moom be keneen la bokkul kii kii al-Waaqifi kële al-Xuzaa'i kii al-Waaqifi waaw Kaabu bi nekk ci Kaabu ibn Waaqif bu la nax ba nga foog ne Hilaal ibn Umayya boo déggee Hilaal ibn Umayya al-Kaabi al-Xuzaa'i al-Kaabi bokkul ak kii di Hilaal ibn Umayya ibn Aamir al-Waaqifi loolu bu la nax ndax ñoom ñaar bokkuñ kii min al-Ansaar wal aaxar min Xuzaa moom nag bokkoon na ci saxaaba yu baax yi ñoom ñépp gis nga minal badriin même bu dee ne ñoom waa ahlu siyari boolewuñ ko ci loolu mooy li dëgër ke ne moom min ahli badr waaw radiyallahu taala an ak xare yi ci tegu yépp ba mu des ghazwatu tabuk ghazwatu tabuk ci juróom-ñeenteelu at mi bi yonent mi aleyhi salaatu salaam di xare jeeg romain yi yëgle ko moom hilaal ibn umayya seydina hilaal ibn umayya demul waaw al-Waaqifii demul te amul woon benn ngànt amul woon ngànt euh, ku mel ni al imaam al Hasan al Basri imaam al Hasan al Basri ci bo mooy ci euh, mursal biñ la tuddaloon bii weesu moom dane ñii nii euh, Hilaal ibn Umayya moom boo gisee li tax demul li tax demul moom da doon toppatoo njabootam waaw mu nekk ci mursalu bi nekk inda ibn abi xaatim ci mursalu imaam alxasanul basri mu ne moom hilaalan kaana lahu ahlun tafarraqu summa ijtamacuu fa qaala law aqamtu haadha al caama cindahum waaw mu ne Seydina Hilaal keroog li tax radiyallahu anhu demul demul Tabuk eh, xam nga Muraara ibn Rabi' moom dane woon man de tool yaa ñoroon toolam yi comme ni tool yi joxoon nañ la Tabuk dafa xew ci jamono joo xam ne jamono tàngoor la waaw hiina ishtadda xar eh, mbir mi tàng lool waaye ngelaw li co nekk benn mbóoyu goo xamante ne teg ci ba pare mu jaf nit ñi nekk fi usratin min an naas nit ñi nekk ci ay coono ay mettit waaw waaye wa xiina taabati simaar jamono joo xam ne tool yi dañoo ñoroon toolu tàndarma yi Muraara ibn Rabi'a moom dane woon d'après imaam al-Hasan al-Basri mais gis nañ càllale bi mooy aggul radiyallahu ta'ala anhu ndax fekke moom du saxaab yi moom ba tool ya ñoree dafaa nekk ne bon ah man de xare naa fekk nag yonent mi alayhi salaatu salaam xare yi weesu law aqamtu ami hada aka neexoon ah bu ma toogoon xare bii nii rek ma dem garaaw ne yeneen yi demoon naa looloo tax moom demoo waaw te moo tax bañ ko ba buur yàlla nangoo seenu tuub moom ni mu def delloo si leen nangu seenu tuub li mu def dafa dafa jël yépp alal ja nga xamante ne nii moo taxoon moo taxoon demul woon mu daal di koy jaay mu daal koy saraxe ci yoonu yàlla muy tool boo bële kanta mura Hilaal ibn Umayya bi ba léegi ci càllale boobu ci même wax bi moom imaam al-Hasan ibn Yasaar al-Basri rahmatullahi alayhim mu ne moom li tax demul lenn la woon mooy dafa amoon kaana lahu ahlun tafarraqu thumma ijtama'u dafa amoon njaboot joo xam ne dañoo tasaaroo woon waaw léegi nag buur yàlla def nag jamono bi Tabuk di xew ñu daal di dajaloo waaw mooy famille famille bu bu divisé la woon buur yàlla def buur yàlla def buur yàlla def ñu daal di nekk ñoo xamante ne nii a ah, boole leen waaw gannaaw ba nga xamante ne nii noonu la ñu woon léegi nag. ah loolu mu ne law aqamtu hadha al-aam indahum ah, comme que at mii moom buur yàlla defal na ma ci lii occasion la ma nekk ak ñoom ah, aka neexoon xare bi dëgg la yonent ma lay saar saama ngi woote waaye aka neexoon rek ah manoon naa toog rek at mii comme que yàgg naa xare moom ànd ak moom ci xare mu daal di toog looloo tax demul imaam al xasanul basri nag nee na buñ ko masoon a tuddal loolu mooy ba bañ nangu ak tuubam ca wa ala thalathati alladhina ci suuratu tawba bokk na ci ñu suñu boroom delloosi nangu ta delloosi leen ñu tuub ta nangu seenu tuub mooy wa ala thalathati ñetti ña nga xam ne xullifu ñoom defuñu woon ni naafiqiya ah. ñëwuñu woon di uti ngànt comme naafiqi ñëwuñu woon di uti ngànt comme naafiqi hatta idha daqat alayhim ardu bima rahubat ci ba ñu mujj noonu ba suuf si malgré li muy yaatu yaatu daldi xat lool ci ñoom waaw waaw ndax nit di nga dund jamonoy coono jamonoy natt yoo xam ne suuf si ni muy yaatu yaatu yaatu ci xat-xat ngay ne doo gis yaatu yaatu bopp day xat ci yow lool daanaka doo mën a génn fen fu nit ñay dajaloo sax jamonoy mbégte doo fa mën a dem parce que da dund ay xat-xat waaw loolu mooy waa ji qad daqatil ardu alayhi bima rahubat laa wa daqat alayhim anfusuhum waaw seen xol yi daldi xat waaw ndax amatuñ mbégte waaw mbégte jaaratu leen fen ndax li nga xam ne mooy tristesse gi leen dugg ak li leen préoccupé waaw nga xam ne tristesse ak loolu rek ci lañuy ne di ci xalaat daanaka nga génn leen ci xalaat boobu du yomb wa dhannu waaye nag ñoom nag amoon nañu mooy amoon nañu yaqiin waaw an la malja'a min allahi illa ilayhi thumma taaba alayhim liyatuubu inna ñu am yaqiin malgré lii leen dal lépp ñu am yaqiin ne seen soor seen issue hein fi ñuy rëcc seen rëccuwaay nekkul minallahi du tukkee fa yàlla illaa ilayhi lu dul ne ci buur yàlla lay jóge lu dul ne ci buur yàlla lay jóge waaw summa taaba alayhim ngir ñu daldi ñëw ci moom daldi tuub dellu ci moom inna allaha buur yàlla huwa moom allah at-tawwaabu mooy aji ah, kiy nangu tuub arrahimu mooy aji yërëmaate mooy ki nga xam ne ak yërmandeem kenn mënu koo takk waaw ak yërmandeem yaatu na yaatu goo xamante ne ni moom subhaanahu wa taala xattal lépp lu mbindeef lépp xaj nañ ci waaw insuhum wa jinnuhum kaafiruhum wa mu'minuhum waaw léegi muraara nag ba loolu wàccee imaam alxasanul basri nee na bañ ko tuddalee bi mu fàttale ko nag li tax moom demul dane allahumma laka alayya allaa ila ahlin wala maal mu ne buur yàlla laka alayya am nga ci sama kaw loo xam ne maa ko chargé wu maa ko teggu ràngoo tegoo ko sama bopp waaw teg ko sama bopp comme que mbir mi nii la demee lii wa taxoon manuma woon a génn ànd ak sa yonent bi sallallahu alayhi ci yoonu yàlla mooy njaboot ju tasaaroo woon tax euh, ànd moo ma teree lan dem ci woote boo xam ne yaa ko woote te waxoon na yaa ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuhyikum ah yéen ñi gëm buur yàlla yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm buur yàlla istajibu lillahi wa lirrasul wuyu leen buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ida daakum bees leen woowee lima yuhyikum ci loo xam ne da leen di dundal loolu nag tekkiwul ne buur yàlla kon léeg-léeg ak yonent ci loo xam ne duñu dundal mooy ida daakum bu leen woowee du tekki foofu condition de topp leen buur yàlla nangul leen buur yàlla déggal leen buur yàlla leen buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi ida daakum bu woowee lima déedéet mooy ida daakum saa leen woowee ndax ñoom liñ leen di woo lima yuhyikum li leen di dindal képp la luy dundal seen ruux di dundal seeni seeni xol di dundal seeni yaram ci lool la lislaam di woote waaw tekkiwul ne nag naan kon léegi ida waaw mooy bu dee ne dañ ma woo ci luy dundal sama xol kon nag mooy bu dee dañ may woo ci loo xam ne du ko dundal waaw loolu mooy mooy mooy kii bi mooy mooy euh, mafhum bi loolu amu ci mooy istajibu lillah wuyul leen buur yàlla ida da wali rasuli ak yeen ndawam bi sallallahu alayhi wasallam ida daakum saa buñ leen woowee ndax ñoom duñ leen woo ludul lima yuhyikum loo xam ne da leen di dundal waaw mu ne malgré loolu lépp famille ko bu recomposé ma ma ma ñàkk lool kon ñooñu loolu day dugg ci inna inna inna inna min azwajikum wa awlaadikum fitna lenn ci seen soxna yi ak seen doom yi mooy am na ñoo xam ne seeni soxna ak seeni doom ak tee ñu jaamu yàlla si di nga gis waaju baax waaw waaju baax ba muy nekk célibataire kenn gënu ko woon waaw ba muy nekk célibataire nekk seul kenn gënu ko woon waaye ba mu amee soxna la commencé mais daanaka diine ji defatu ci dara waaw ñi nga xam ne xelam fukki xelam xalaataguloon ne bés dina jot doo ko def doonu ko def nga gis ko mu koy def waaw ay dem jàkka moom mel ni bokk dañ koo dëddaleek moom waaw mais yàlla tere yenn yu baari ajjuma sax mu dem ba waaw kooku dalay leer ne kon soxna si la soxna sim ama tax nga gis jigéen tamit ku baax waaw waaw ku baax di solo ni ko suñu boroom di diggale mais mu am boroom kër mais waxuma la ote dindi muuraay bi mais mu mujj nekk koo xam ne mais ya nga xam ne ku ko newoon démb yow di nga mas a def lii du ko gëm danaan loolu moom man du la am man naa noon waat jamono yooyu ne du ko def ba mu xamee ne mees dafa xaraam mu bàyyi ko ne dootu ko def ci kaw suuf ca la tàmbali woon muuru ñépp xame ko loolu mu am boroom kër lu gis ko mu tàmbaliwaat di def yam doon def di xeesal waaw waaw dootul sol lu jot di meesu lu ne mu dugg ci kooku kay nga foog ne kooku jëkkër jooju moos jëkkëram jooju du fitna si moom fitna la nattu dëgg ko ndax lépp loo xam ne day tax nga bese ci sa jaamu yàlla ba pare di la régresser di la di la di la delloo ginnaaw mais loolu kay fitna gu rëy ngoog waaw lépp lu lay freiner tax yow doo de sa dem waxuma la doo avancer bi mais da ngay reculer mais loolu kay fitna la waaw loolu nag day xew ci njaboot yi am na ñoo xam ne seen doom yu ñu am moo tax ñu topp ci seeni bànneex lu ñu bëgg neex na leen lu leen neex neex na leen du ñu fi sax nekk bi xalaat mooy daal ñoom dinañ dem ba yi nga xam ne yu xaram la ñu koy def parce que seen doomu ko bëgg waaw te loolu ñi mu dal ak a bari waaw ni mu dal ak bari moo tax boo seetloo gaa yu bari bu ñu demee kër sëriñ si dañuy décourager hein parce que mais danga naan mais man yii sax sama kër sax du fa xew waaw da gis koo xam ne ku rigoureux la nii cim njàngaleem ay kii mais boo demee këram boo demee këram tem nga décourager découragement bu rëy rëy rëy rëy nga fay nga fay jële waaw ndax mais zéro dangay gis télé bi ay film télénovela ay jigéen ñoo xam ne gaa yoo xam ne solum dara mooy film yi ngeen xam rek ginuma leen koo xam en tant que wolof en tout cas buy seetaan RIS ak suñu chaîne yooyu kenn ginuma leen koo xam yooyu mooy dox këram daanaka dara du ci nga dégg mbir yi fort te pourtant moom mooy jàngale naan ay dañoo war a muuru ay xollu xaraam ay kii nga gis nit ñi fóonante ci télé bi yeeg yu mel noonu mais. këram boo mooy yow yoo xam boo gisee affaire bi mooy danga naan mais c'est pas vrai xanaa kay du kii alors que moom la ay làmb yi nga fay fekk bu làmb amee nga gis njabootam yépp tim télé bi moom it mu ne ci wet bi di xoolaale di catalaale te moo gën a ci mbir mel ni nag ku ko ku mu concerné wul alors daanaka sax bu ko gaay taalu moo leen koy fàttali ah waaye yéen tey amul kii wa ah ay fàtte woon nañ ko mooy xam nga ne kooku moos te moo dàq tàngal ci rajo beeg ci télé bi ak ci plateau yi buy wax ci wàllu yi xaraam kooku kay loolu njabootam googu du fitna ci moom ti loo xam ne melul woon noonu mais fitna la ci moom waaw fitna la ci moom <laughs> loolu moo tax dem dem ci kër oustaz yooyu lu bari dalay décourager loo dalay décourager loo comme pas possible laa ilaha illa allah en yow bu dee ne yow yow yow danga naan ñoom li ñuy wax laay topp ñoom it xam naa loolu la def fais attention ah c'est part tout le monde ça waaw c'est pas tout le du pour du ñépp waaw kon daa am yoo xam ne fitna lañ ci nit ki am na ñoo xam ne seen alal du ñu am alal ba ñu ñàkkee ñoo dàqoon a jaamu yàlla waaye bañ amee ba léegi laa yadhkuruna allaha illa qalila dootuñ tuddati buur yàlla lu dul lu ndaw waaw talatuñ ko sax parce que li leen tal li ñu tal mooy alal ji ñuy dajale waaw alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir loolu moo leen këf moo ëf seen xel yi moo këf seen xel yi ci lañu ne waaw ñoo xam ne mu bokk ci ki nga xam ne alladi jamaa maalan wa ajjada di dajale alal ji rek di ko compter yaxsabu mu yaakaar ne annama lahu këne alalam jooju mu ñuy dajalee ka konte hein annama lahu axlada moo koy moo koy mooy tax mu sax ci àddina bi hmm? kon yooyu yëpp sëy naa Hilaal nag mu ne selon euh, d'après kiiwu Seydina imaam Ibn Hatim boobu Ibn Abi Hatim ci mursalu imaam al-Hasan al radiyallahu taala anhu mu ne boo ba nga xam ne nag ci lañ nangu tuubam li mu def moom li mu def moom seydina hilaal dane allahumma eebuur yàlla laka alayya jël naa pacte ci yow loo xam ne maa ko jëlal daal di koy gàll sama bopp daal di koy gàll sama bopp an la arji'a ahlin wala ma bañ a dellu ci sama njaboot nii ci sama alal mooy jeex na waaw waaw ahli nag mooy soxna yi pas doom yi la déshérité waaw loolu kenn waxu la kam eh, yow léegi eh, déshérité la doom yi ah non kenn waxu loolu ah baal doom yi léegi nga dem toog baal doom yi nga dem toog déedéet déshérité leen dem toog déedéet buur yàlla la boole ñoom waaw léegi nag da ngay fexe yow nga fexe di appliquer c'est simple yow yaay yar sa bopp ndax boo yarul ñoom du ñu yaru yow boo yaree sa bopp ci yenn yi tënk ci sa bopp léegi ñoom ñu suivre mais bu dee yaroo sa bopp yow mi nga xam ne bu match bi waa ji jàll sax boo mayul yaa leen koy fàttali kon kay nir mi problème bi problème bi boo seetee ba seet sax ci yow la waaw waaw mooy ne mujj mujj gi miinoo ko woon waaye da ba nga ko ba bañ ko miinee ñoom nga far miin ko ba mujj yaa leen ci raw kon loolu la travail ngay def après mais kenn du la ne léegi libérer doom yi ñu dem seen yoon même soxna si nga téye ko fexe noo koy noo nu ngeen di nu ngeen di changer loolu moo gën waaye nag bu demee nag ba ci yow léegi sa diine moo nar a yàqu nag naka noonu femme bi bu dee diineem comme ku mel noonu ki ñu la wax ku doon soloo li l'islam wax di def lépp mu mujj bi meesoo ko ko moom loolu motif la ci divorce waaw yi xaraam yépp jëkkër ji naan ko defal waaw boo ko deful di ko menacer ay fase mais kooku moom ma mu ba ko dem seeti leneen waaw waaw mu dem ba ko seeti leneen loolu motif de divorce la loolu motif motif de divorce la waaw ki naan la ay yu xaram yi rek la lay digal def ko naan la defal lii te lépp di lu xaram ne doo ko def la ta'ata la ma'siya la ta'ata fi ma'siyatillah lan la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon tax di Seydina Ali ibn Sahib ah gisoon nañ ko Abdallah ibn Hudhafa ñu ne moom la ah bam naan gaa yi taal leen safara si ngeen dugg ci biir ah ca hadiis Seydina Abu Sa'id al-Khudri ba mu ne moom la waaye bu Seydina Ali bi waxul kañ la rajulun min al ansaar ah radiyallahu anhum yonent dugg leen ci taal bi yonent ma lay saab saab ne law daxaluha bu ñu ko duggoon gis nga bu ñu duggoon gaa yi jekki ah, dañoo daw diine yiñ ne woon ñëw ci yonent ma ngir daw safar nan la ñuy ñëwee kii di dugg leen safara ma lay saab saab gis nga bu ñu ci duggoon law daxaluha gis nga bu ñu duggoon ci safara soos maa xaraju minha abada doo doo nuñ ci woon doo nuñ ci woon génn ba faw waaw doo nuñ ci woon génn ba faw ndax laa taata illa fi ma'ruf amul toppaate lu dul ci njekk waaw kenn du topp nit ci loo xamante ne nii du lu yàlla gërëm waaw bu dee nag moom pour nga nekk ak moom fokk nga topp ko ci xaraam yi mais nga ba nga ba ko buur yàlla dina la utal ku gën koo ak loo ko bëgg bëgg bëgg bëgg tegal sa bëgg gi wala na la bëgg yàlla gënal bëgg waa yoo xamante ne nii ak bëggam jariñul dara parce ci lu xaram la la jëmee waaw te boo moywul gis nga boo ko toppee noonu gaa yi ngay dégg ci suuratul xaaf ak ñooñu wa qaala qarinuhu hada rabbana kii eh, kii mooma waaw naan kii mooma mooma sànk waaw gis nga euh, jàggasante boo ngay dégg boo mooywul yow moo lay dal waaw waaw ñu nekk fay dàggasante kii naan yow la waaw yow yaa tax ma réer la mbir yi ba ma dikk ba ma dëgg dëkkalee yow yaa tax waaw waaw wa qaala qarinuhu hada ma ladayya atid waaw ñu nekk fay dàggasante moom la voilà ñu nekk fa keneen kenaan ko rabbana ma atghaytuhu walakin kaana fi dalalin ba'id buur yàlla man sànku ma ko de waaye waa ji daa nekkoon ci sànkute gu sori te réer gu réer gu sori la ne woon suñu boroom ne la qaala laa taxtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id bu fi kenn ñëw ba fii di xuloo bu kenn xuloo ci man xamoon lan naa leen ca àddina leen mbugal mii moo leen di xaar bu ngeen ma gëmul mooy bu ngeen doxalul li nga xam ne moom laa leen wàcce ngeen ñëw ba fii di di di di xuloo yow loolu nga bëgg am ak moom al axillaa yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa muttaqin waaw suñu boroom nee na xaritoo yeeg copékeuse yeeg sama xarit benn bakkan yeeg wax yooyu ñuy wax gis nga ñoom ñépp yawmal qiyaam ay ay noon lañuy doon lenn li noonu ñi ci des lay doon waaw ba mu des illal muttaqin ñi nga xam ne seenu xaritoo li ko laloon mooy ragal yàlla waaw ñoom ragal yàllaa tax ñu ànd bu ñuy tàqale ko gis nga ca sabaatun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilla waaw juróom ñaar ñoo ñële yonent bi alayhi salaam doon wax ci xadiis boobu naan buur yàlla moo leen di keral bés bi nga xamante ne amul ker mu yawmal qiyaam lu dul keram moom boroom bi subhaanahu wa boole na ci ñaari nit rajulaani tahaabaa fillah waaw ñoom ñaari nit ñoo xam ne dañu soppante ci yàlla ci yàlla lañ soppalante ba ni ñuy tàqale ko ci noonu lañ soppante ci yàlla waaw ñooñu la buur yàlla keral ëllëg bokk na ci ñi muy keral kon nag yow ay kàntaa kii sama borom kër laa bu la naree yóbbu safara bañal yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara suñu borom li njëkk yéen ñi gëm yàlla fegal leen seen bopp d'abord yow sa bopp fegalal sa bopp safara bu dee nag yow ki la yàlla booleel moo la nar dugal safara ndax dugal la safara du dara lu li yàllay tere yépp ki defal dara newu ci maa la res kooku mooy mu ngi jàpp sa loxo di la indi ci. bunti kàmbi safara voilà yow nag bañal bañal ba ut ku lay bañle garaawul sopp nga ko moom nga mas a xam moom nga kii dina metti parce que loolu la walladi moo leen bind ah xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ngir mu nag examiner leen nattu leen nattu nag du sedd du nekk lu la neex tout le mën a muñ di supporter day metti waaw nga muñ nekk yow kese ginnaaw ba nga miinee moom kese nga mas a xam buur yàlla wallahi wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh inna allaha balighu amrihi qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadra la buur yàlla wax na ko suuratu suuratu suuratu talaaq waaw bu fi jàpp bu la kenn gëmloo ne budul man doo dox déedéet loolu moom bu bu bul bul bu la kenn fexe ba dugal loolu sa bopp bañal ku la gëmloo lool dalaa bëgg dalaa bëgg kooku dalaa bëgg a yeew kese def la jaam bu dul man du dox xanaa yàlla new fii xanaa buur yàlla mi la sàkk moom dalaa ay ay yaxsabul insaanu an yutraka suda est ki daa foog ne dama koo bind rek bàyyi dañ koy bàyyi rek muy wënd noonu mukk ku la wax nga ne ko man buur yàlla bàyyiwuma sudan binduma bàyyi ma noonu may wëndën dem waaw waaw moom moom buur yàlla moo ne wa man yattaqillaha yaj'al képp koo xamante ni dafa ragal buur yàlla yaj'al lahu yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib képp ku ragal borom bi subhaanahu wa taala dina la defal gis nga buntu gis nga coono loo mën di dugg dina la utal bunt boo xam ne buntu yomb yomb dina feeñ waaw ussi dina di nga am ussi tout le temps waaw mais gis nga fi fi mu gën a nga naan wu bii moom tay bu kii foofu la la buur yàlla nag di la gën a utal njàppandal ci mbir yi waaw bi nga xam ne bu ñëwee gaa ne tey rek waa ji bii moom du buur yàlla ne ko dañoo xamul comme que yow mbir mi c'est automatique waaw waman yattaqillaha ku ragal bul yàlla rek boo nee ci coon yaj'al lahu makhrajan lu ne dina ko ci utal issue waaw génn waay gu rafet waaw génn waay ju rafet waaw min kulli shiddatin wa dayqin wa bala'in makhraja waaw tartar gu ne xat-xat gu ne coono gu ne natt gu ne ku ragal yàlla buur yàlla dina la ci génne jox loo xam ne wallaahi da doon wax ne ah lii de kon bu gënoon a yaatu natt bi ma jëloon comme que mbir yi nii lay yaatoo wa yarzuqhu te dina ko wërsëgal min haythu la yahtasib foo xam ne yaakaaru ko bul jàpp ne boo bàyyee kii bul jàpp ne boo bàyyee kii yow sa wërsëg dagg yorul sa wërsëg inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati buur yàlla mooy wërsëgalaa bi waaw dhul quwwa boroom kàttan gi gu dëgër gi kon waman yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala ci buur yàlla nga bàyyi waajooñ waaw yow bu dee soxna nga bàyyi ko te yàlla tax nga wàkkirul ci yàlla yow bu dee góor nga ba ko bu fi nekk di misère moo doon sama buumi xol waaye après buumu xol bu la naree jëme safara foo jëm doo ko baax waaw mooy sa buumu xol <laughs> hein te idaa fasuda idaa saluxa saluxal jasadu kullu wa idaa fasada fasadal jasadu kullu kon doo ko réparer danga koy réparer bu dee mënoo ko réparer moom mënoo fexe ba wax ko lu dégg mënoo fexe ba convaincre ko mais dangay wàkkeeru ci buur yàlla seeti leneen waaw waaw wàkkeerul ci yàlla te képp ku wàkkeerlu ci yàlla fa huwa hasbu buur yàlla doy na nag hey nga xam ne buur yàlla jara jara bàyyi say mbir de inna allaha balighu amri waaw moom lépp lu mu namm nag da koy da koy matala waaw dina ko jotal kenn manu la tax ba buur yàlla lim nammoon di du ko matal qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadra mbir yi nag lenn rek la mooy nit ñi dañu yàkkam seen wërsëg rek waaw waaye wallaay boo muñee te buur yàlla tax nga ragal yàlla xamal ne lu dàq fi nga ne mu am na sauf ko nag comme que buur yàlla moom <laughs> moom mbir yi da koo natt lu ne da ko utal day da ab ab deexal utal ko ab délai boo xam ne bu loolu mooy jamono joo xam dane lii ker li bés sàngam la li ma defal sama li ma nattal dogal ci sama jaam di xew xéewal gim la kiiwal fekk nag loolu jotagul mooy doo ko gis waaw jaala dëgg buur yàlla def na li mbir mu ne utal na ko xadran ab ab ko natt na ko ba keroog bi nga xam ne bu xe bu jotee bu jotee jamono jam war a xewe dina ko xewal loolu rek la buur yàlla inna allaha la yudayyu ajral muhsinin buur yàlla du sànk payuk ñi nga xam ne ñooy rafetal kon Seydina Hilaal ah moom mu xam ne mu ne lii daal man moo mëndil problème bii ni may def lenn la waaw allahumma laka alayya an la arji'a warlu naa ci sama kaw këne dootuma dellu ci sama njab sama sama soxna ak sama alal yi mooy sama alal yi saraxe naa sama soxna yi moom libéré naa ko waaw waaw naa ko sama soxna yi libéré naa leen ñoom ñu tàqale koo woon waaw ñu fexe bañ dajeeloo ma nekk ci ñoom ngir lu leen ngir lu gën a rafet loolu tax ba deew ma ci woote bi yàlla banaa leen soxna yi léegi man ngeen a dem seeni kër sama alal yi joxe naa ko loolu laa la waxoon jamono ji weesu jataay bii weesu ne la saxaaba yi ay année de lumière lañ ñu rawe radiyallahu anhu képp koo xam ne ci ñun li tax jaamu yàlla gi nga war a def defoo ko ci normal xam nga ne mos xalaatoo naan baal o o o nañu ko na naa libeere loolu la tax sama sama xel rek dem ci en dehors de jaamu yàlla gi ma waroon a jaamu naa ko bàyyi ngir yàlla waxoon naa lool de buñ ko defoon mooy xanaa suñu bopp sax ñuy far baax waaw suñu bopp moom nag Hilaal ibn Umayya mag la woon nag bi nga xam ne ci lañ leen ci lañ leen hijra nii ndax demuñ demuñoon Tabuk yonent bale saar saam leen kenn tudd bu leen kenn faale ba buur yàlla di àtte seeni mbir cinquante jours bi nga xam ne ci la kaa dix jour yu quarante jours yi bi mu matee yonent ma saar saam dafa yónnee woon ci ñoom ne leen ku nekk ci ñoom ne kenn ku nekk ci ñoom ne leen léegi yéen bu leen jegee ci seen soxna yi waaw ñenn ñi laaj ndax ñu fase ñu ne déedéet waxul fase de mais mooy bu leen séqatee ñoom dara ci wàllu sëy waaw léegi soxnaay Hilaal daal di ñëw comme ni imaam Seydina lii Seydina Ka'b ibn Malik moo ko solo ci xadiisam bu gudd boobu mu ne fa at imraatu hilaal ibn umayya rasuulallah mooy lii mooy laata lii mooy bi nee ci ci nattu bi lii mooy laata ñu leen di nangu seen tuuba laata buur yàlla leen indi di nangu seen tuub mooy bi nee nattu boobu cinquante jours kenn du leen tudd kenn du leen kii mu ne soxnaay seydinaa hilaal ibn umayya ñëw ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam inna hilaal ibn umayya shaykhun da'i' laysa lahu xaadim fa hal takrahu an axduma waaw ndax bi mu déggee ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne bu leen nangeen ngeen na ngeen i'tazilu nisaakum yéen daal di leen beru seen soxna yi léegi yéen ñetti ñooñu soxnaam dafa ñëw moom Seydina Hilaal ibn Umayya ne ah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam Hilaal ibn de shaykhun ab màgget la mooy paala mag la mooy mag la da'i' koo xam ne presque mooy dem na mooy daanaka amatul force laysa lahu xaadim te amatul ku ko liggéeyal mooy amul ku ko liggéeyal bu dee moom rek kanar a nekk ah dina metti ci moom de toggal kook di ko liggéeyal loolu yi nga xam ne man da ñàkk loolu moom manu koo defal boppam fa hal takrawan akhduma est-ce que bëgg est-ce que da ngay bañ ma liggéeyal ko xaala laa walakin laa yaqrabannak yonent bi alayhi salaam ne ko déedéet waxuma bu bu ko liggéeyal de kenn ci yéen waxuma bu kenn bu seen soxna liggéeyal leen mooy li ma wax mooy walakin li am ba laa yaqrabannaka mooy bu laa yaqrabannaki bu ma la laal ci wàllu sëy mooy bu mu séq ak yow ci wàllu sëy bu mu am ak yow rapport te bu mu la laal di bànneexu ci yow ci wàllu sëy loolu laa la wax loolu la waaw fa qaalat ndaw si ne innahu wallahi ma bihi xarakatun in ilay ilaa shay'in waaw fa wallahi ma zaala yabki mundu kaana min amrihi ma kaana ilaa yawmihi haadaa si ne ko ah, moom de amul sax amul benn yëngu moom manula yëngu sax di def dara waaw mooy moom nag ndax dañu yeewoon seen bopp seen kër yi dañu toogoon seen kër yi ne dootuñ génnati mooy Hilaal ibnu Umayya ak Muraara ibnu Rabi'a waaw ñoom ñaar ñoom dañu new dañu desoon seen kër yi waaw ñoom moom seen kër yi lañu yewoon wa qaada fi buyutikuma yabki fi buyutihima yabkiyan imaam Seydina Ka'b ibn Malik nee na ñu taqoo woon ak seen kër yi ne fa dootuñu génn toog seen kër ya jekki fa di jooy rek waaw waaw talatuñ lekk ba suur talatuñ naan ba màndi moo tax soxna si ne ko moom de amatul benn yëngu bu muy def ci dara fa wallaahi maa ngi wat ci yàlla mazaala du deñul moom hilaal yab kii di jooy mundu mundu kaana dépp lii nii dal leen min amrihi ci mbiram maa kaana ilaa yawmi hada ba ni may waxee yow ni yow yonente mi alayhi salaam ci jooy rek la dëkk waaw kon noonu lañ def bu buur yàlla daal di kon wàcc aay yiñ la waxoon sànq wa ala thalathati alladhina xullifu ba nim leen di nanguli seen tuub moom seydina hilaal ibnu umayya ak ki nga xam ne muraara ibnu rabi ak seydina kaab ibnu maalik radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag am nañu ne moom mi Seydina Hilaal moom daal di dunay dugg euh, dund ba jamonoy Seydina Muawiya waaw ba Seyd jamonoy Seydina Muawiya bon mooy bu dee ne càllale xadiis ba ñuy nettali te Seydina Ikrima daal di koy nettali nel ni ku ko jële ci moom mais mën naa nekk comme que Ikrima nag daa bari woon lu mu doon def irsaal amaana mu nekk koo xam da koo irsaal te sax ci ca càllale bi dafa am benn matrub bu fa ne quoi mooy ko nii nii yëpp moom xamuñu Hilaal ibn Umayya ibn Amir ibn Qays ibn Abdil Alam ibn Amir ibn Ka'b ibn Waaqif al-Ansaari al-Waaqifi radiyallahu ta'ala anhu wa wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon ginnaaw Seydina Hilaal ibnu Umayya keneen koo xam ne bokk am nga imaam ni saaq moom ni mu ubbee woon mbir mi dane wa qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam almadina wa qad kaana taxallafa anhu rahtun min almunaafiqiin wa taxallafa ulaa'ika arrahtu ath-thalaatha min almuslimiina min ghayri shakkin wala nifaaq Ka'b ibn Maalik wa Muraara ibn Rabii' wa Hilaal ibn Umayya faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li asxaabihi laa tukallimanna ahadan min haa'ulaa'i salaasa waaw wa ataahu man taxallafa anhu min almunaafiqiin fajacaluu yaxlifuuna lahu wa yactadiruun fasafaxa an fasafaxa canhum rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa lam ya'dhurhum allah wala rasuluhu wa'tazala almuslimuuna kalaama nafari ath-thalaatha waaw mu ne moom imaam ni sax moom noonu la ko béwoon <laughs> parce que lii nii moom côté bi waxuñu ko ni dañu dugge woon ci côté xadiis Seydina Ka'b ibn Maalik bi ci Saxiixayni imaam ibn Isaaq xool li wax pour léegi mooy moo ñuy defal transition ngir ñu dugg ci Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala ginnaaw bi gisee ñaari ànd yi nga xam ne ah nee na ñooñ ñooy samay royukaay kat ci mbir mi ba ma yëgee ñu tuddal ma ñaari góor yoo xam ne qad shahida badran lii fiihima uswa am naa ci ñoom royukaay kon nag moo tax ñu tàmbalee ñooñu waaw waaw léegi imaam ibn Sa'd kon mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam bi mu dëgmalee jóge Tabuk kon mu ne waqad taxallafa anhu rahtun min al munaafiqiin am am mbooloo comme niñ ko xamee ci naafiqi ñëwuñu woon mooy demuñu woon tabu wa taxallafa ulaa'ika rahtu salaasa mu bañ a dem tamit demul woon mbooloo mii nga xam ne ñett lañu woon minal muslimiina te bokkoon ci way te bokk ci way ngëm yàlla yi min ghayri shakkin wala nifaaq mais ñoom nag mooy sikki sàkk dugg leen mooy du ñu ay niti naafiqa bokkuñu ñee ñoom amuñ sikki sàkk seerum gëm de te tamit du ñuy naafiq déedéet mu ne ñoon ñooy ñan mu ne Kaab ibn Malik mooy Seydina Kaab ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa Muraara ibn Rabi'a ak Seydina Muraara ibn Rabi'a gis nañ ko wa Hilaal ibn Umayya ak Seydina Hilaal ibn Umayya radiyallahu ta'ala al-Waqifi ah radiyallahu taala anil jamii ah, mu ne fa qaala ñoom ñii nag ñoom demuñu fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam ne li asxaab yi wax saxaaba mi ne leen bu kenn wax ñetti ñi waaw mooy hijra gi mu hijra leen ne bu kenn wax ñetti ñi ah wa ataahu mu dikkal ko man taxal taxallafa fa min al munaafiqiin kantaa ñi ñëwuloon ci naafiq yi ñu dikkal ko fekk ko ci jàkka ji mooy comme ni ni ñu eh, koy gise ci yaatal ci sey naa Kaab bi nii te tuddoon nañ ko ci ñaar ñele fa ja'alu ñu commencé yaxlifuuna lahu wa ya'tadibu di ko waatal këni lii moo taxoon demuñu de di ut ay ngànt yoo xam ne tout c'est des faux ngànt c'est des fausses ngànt de lii lépp ay faux ngànt lañ waaw waaye fa safaha anhum ah mu jé mu daldi leen baal bàyyi leen rasulullah waale walam ya'zurumullah waaye buur yàlla nanguwul seen seen ngànt yi ñu doon joxe waaw parce que feeñal na leen après waaw ci suuratu tawba waaw wala rasulu ak ndawam bi ndax yonent mi alei satu salaam wakkala sarairahum ila allah dafa jël seen mbir wekk ko buur yàlla delloo ko buur yàlla seen ni ñuy nëbb waaw moom daal xam na ne daal gaa yi daal nee nañ ñoom daal demuñu waaye nag seen mbir daal seen alaani seen biir mbir moom loolu buur yàlla la koy bàyyee waaw lii nag lañu wax mu bàyyee ko moo tax moom mu mooy mu nangul leen seen ngànt waaye après bi mbir yi leeree mu xam nangalatu ko parce que loolu xam nga loolu dafa am règle bu rëy bu ci génne waaw looloo taxoon gisoo temps yi maanaam la soupçonné nit naan naa féq loolu kenn du ko def diw mii boo demee naafiq la de wala ñoom diw mii man ragal naa mook sama soxna si da ngay waaru quoi xaaral ma tegal leen dil mooy comme li ñu waxoon keroog rek taafantaloo ab kolok wala loo xam ne ab voyage ndeke demoo fenn bàyyi ba guddi nga ñëw bett leen ndax bu bett sa soxna ngir xool ndax est-ce que euh, nekkul euh, di la di la moy yooyu yëpp affaire u caaxaan la waaw yooyu <coughs> mooy mooy ne nit li feeñ ci biti mooy nit bu ñëwee wax lu ñu mën a tuumaal ne di wa def mu ñëw ne defuma fekk amul preuve buy wan ne moom waxul dëgg mooy loolu nga war a jàpp waaw waaw parce que naafeq yi yonent bi alayhi salaam <laughs> biñ ñëwee ah da leen a nangul ba tekki wastaghfarallahu lahum mu ñaanal leen jéggal buur yàlla mais buur yàlla jéggalu leen ñoom ñépp waaw ñoom ñépp jéggalu leen am na ci ñoo xam ne ci ñoom amaana mujj nañu après eh, yéwénal seeni mbir mais daal li leer mooy du ñoom ñépp waaw kon mooy li yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax ñun daal mbir yi daal ci zaahir bi li feeñ daal lañuy àttee nit ñi buur yàlla nag moom te siiw na ci moom da ko doon wax li feeñ daal lañuy àttee ku fi ñëw daal ñun li feeñ moom lañuy àtte ci yow kantaa nag dëgg-dëgg ni mu demee ak secret mbir yi ah loolu nag buur yàlla lañ koy bàyyee yonent bi aleyhi salaatu salaam mos nga foog ne léeg-léeg mooy bat mais yonent bi yow xoolal ñii ñu naan la ñin ñoo xam ne dañuy gis dañuy gis mooy ñi nga xam ne ñoom yàlla day na may ñuy xam nit ci nit ku bari nit ñu ñu bari waaw salaam nag. moo taxoon ci jataay bi weesu mane ne la waajoo xam ne moom buur yàlla da koo may lu mel noon mu naan sidit bi sidit bee ma ne waa daa am njaaloo loolu kenn du ko nangul waxam jooju fekk amuñu preuve waaw parce que attey sharia ci li muy tegu mooy li feeñ bawaati nii du ci tegu mooy yu nëbbu yi baatinu nit ñi déedéet waaw kenn du teg kenn daan parce que baatinam lii la mukk te yonent ma ne saa saam doonu loon doxale noonu déedéet mais xamuloon Abdullah ibn Ubay mooy kan te pourtant da ko doon jàpp comme jullit comme ñëpp ah. parce que loolu lay wane te xam na ne kàccoor la xam na ne naafiq la waxuma la Abdullah ibn Ubay moom mooy ak naafiqam dafa siiwoon parce que yi mu def mu leer naññ te malgré loolu yonent ma ne saa saam neewul eh kii munaafiq xabiis bu leer kii wëkk kii déedéet. kon mbir yi mooy alxukmu daal li dawaahir wallahu yatawalla sarair attey sharia yi daal ci li feeñ la naafiq yi biñ ñëwee di wax diwti ngànt yonent mi alayhi salaatu wa salaam daal li mu def fa qabila comme li imaam Ka'b ibn Malik wax fa qabila minhum rasulullah ala leen nangul li ñu ci biti wa mu jaay te ñoom mu ñaana leen yàlla ñaana leen njéggal buur yàlla wa wakala sarairahum ila mu daal di jël nag kantaan nag réellement seen biir seen mbóot li nga xam ne mooy dëgg malgré lii ñu wax ah nag loolu nag mu bàyyi ko borom bi subhaanahu wa taala kon mbiri yi loolu la bu fi nekk di soupçonner kenn diw nee nañ la diw kat moo wax lii muy lu ñaaw ah nga ñëw laaj ko mu ne waxuma ko bu fi nekk nag bu dee waxu ko jeex na waaw gëmal ko loolu mu ne waxul même bu dee ne waa ji kat la mais comme que nga wax wax insister mu ne billaahi waxuma ko mais jàppal ko loolu. waaw jàppal ko loolu rek même bu dee ne bu ko def argent comptant de mukk li mu wax surtout ndax xaraa ini tamit day jouer mooy koo xam ne loolu lañ ko xamee wax lu amul kooku moo tax ay waxam kenn du ci sukkandikoo kenn du ci sukkandikoo waaw kenn du ci sukkandikoo dinañ ne daal moo ko wax mais nag ñun mënuñu cee sukkandikoo parce que waa ji li ñu ko xamee li ñu ko miine mooy mooy mooy. mooy wax lu demul noonu te loolu yonent ma lay saa saam da ci doon àtte da ci doon tëral àtte ci xaraa ini waaw moo tax ba mu gisee sayyidatu Aisha radiyallahu anha muy jooy ca ajja mu ne ko maalaki anufisti waaw xarina rek la waxe mais lan moo la dal ba nga ba nga toog nii di jooy xanaa dangaa gis sa règle yi pourtant xarina ci xarina la basé wu ngir tiire ci ne kon lii moo war a xew waaw kon nag nit tamit bu tàmmeewu expliquer bu fi waxee benn mbirit dañuy jàpp ne loo xam ne saway ah karina yi daal day wane ne du lii mais daal mais nag ñëw bay tëral àtte ci kaw loolu nag duñ jël àtte bi dal du koy dóor fëgg ko ko parce que mooy fekk amuñu preuve mais daal ay waxam kenn dootu ko téyeekul waaw gaa yi ñëw mooy luñ la mën a tuumaal quoi waaw kon nag imaam euh, ki Seydina imaamu Ibn Ishaq rahmatullah alayhi léegi nag mu wax loolu ne ah, yonent ma lay saar saam nag daal di leen kii ba pare waaye wantazala mooy mu ne gaa yi bu kenn mu nangul leen ñoom naafiq yi ñëwoon di wuti lay waaw waaye walam ya'zurhumullah buur yàlla nanguwul seen ngànt yooyu de ndax feeñal na ko après wala rasulu du jaagante ne yonent ma lay saar saam mooy bu ko buur yàlla feeñalee ne waxuñ dëgg waaw waxuñu lu am de mu ne wantazala al muslimuuna jullit ñi radiyallahu anhum daal di daal di ber waaw daal hijra ah kalaama wax ak ulaa'ika nafar salaasa ñett ñi nga xam ne yonent bi saa saa moo tere nit ñi ne leen léegi bu leen wax ak ñoom mooy bàyyi leen leen ba buur yàlla di àtte di wàcce ci ñoom seen àtte àtte ci ñoom li nga xam ne mooy li war waaw kon nag ginnaaw Seydina ginnaaw Seydina Muraara ibn Rabii' al-Aami dañu al-Amari al-Aamiri tam al-Aamiri ak ki nga xam ne mooy Hilaal ibn Umayya al-Ansaari al-Waaqifii radiyallaahu ta'aalaa anhumaa wa ardaahumaa